أن المصطفى وعلى آله وصحبه rek dars bi ndax tàggoon nañ ko def koor gi demoon ci Aadab Masaa'il as-Salaah kitaabu siyaam kon damay jàpp ne laala ñu jaar yi jëlaat ko ci tàmbali bi ànd ne dañuy gën a taxaw sax ci sharxu cheikh Mouhamed ibn Ibrahim Ali cheikh rahimahullah kon da baax ñu daal di <coughs> delluwaat tàmbale bu doon loo xam ne dañ koy répété waaye ma takarrar takarrar loolu ñuy répété rek dafay eh, dafay des kon mi ngi tàmbale bismillahi rahmani rahim ba tey ñu ko ñu ngi ci eh, shurutu sala warkaanuha waajibatuha eh, cheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali cheikh Ibrahim bu mag nekkoon mufti ca Makka di sët ci Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab borom borom téere bi eh, bokk na ci ndongoom yi gën a siiw Cheikh Ibn Baz rahimahullah taala mu ne bismillahi rahmaani rahim ibtadal kitaabahu bil basmala kon ki nga xam ne moo taarif téere bi <clears throat> bind téere bi di Cheikh Mohammed Abdul Wahab mi ngi tàmbale téeram bi mi ngi ko tàmbale ci bismillah iqtidaan bil kitaabil aziz tàmbale bi nag mi ngi koy tàmbale bismillah di ci roy téereb borom bi téereb ku tedd ki fa alquran mabdu bil basmala ndax alquran ñu ngi ko tàmbale bismillahi rahim alhamdulilah li nga xam ne mooy mushaf bi soo ko ubbee bi ca jiitu da jiitu mooy bismillahi rahmaani bismillahi rahmaani rahim ijmaan mooy tàmbali mushaf wute bi ndax mooy dafa bokk ci fatiha wala bokk ci fatiha wala bokk ci bépp suura bu wudis suratu <coughs> mooy suratu albaraa wala ndax euh, dafa doon ab aay boo xam ne mustaqil la buy tàqee suwar yi wudis <coughs> diggante suratul euh, Baaqil Faal daal <coughs> alquraan ba moom bismillahi rahmaani rahiim la la tàmbale mu ne tu'assiyan min nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi mukatabatihi wa murasalaatihi da ko defee ngir roy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci na mu daan tàmbalee la mu daan bind ak la nga xam moom la dan correspondre moom la daan jokkoog <coughs> ñenn ñi <coughs> yenent bi sallallahu alayhi bind mu doon bind xam nabi ummi la comme melo la ci alquran waaye suñ ci jublu ci bindam mooy lam daan imla ñu bindal ko moo ne amoon na ay bindkat ci saxaaba yi ñoom ñoo ko daan ñoo ko daan bindal ñoo ko daan bindal waxyu <clears throat> su daan bind lettre te bokkoon ñu bind wala bokk su daan bind du koy di di eh, dicté ñu daal koy bindal bokk ñu ko doon bindal ñu siiwoon ci bokk ci Ali Abi Talib gërëm si sax bi gën bindal bokk na ci Muawiya radiyallahu anhu bokk ci Eh, manaqib Maawiya bokk na ci nga xam ne ñoo doon script Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind fi no kaana yabda'uha tàmbale daf doon tàmbale ci li xam ne mooy mooy basmala bismillahi rahmaani bismillahi rahmaani bismillahi rahmaani rahim <coughs> moo tax eh, ñoo na ci yenn eh, lam ci Buxaari ak Muslim ñu ne muy bind ki xam mooy Xiraql xadiis Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu uh, nekk na ca thumma daa bi kitaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa quri fa idaa fiihi bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin abdillahi wa rasulih min muhammad abdillah muhammadin abdillahi wa rasulih ila xiraqla azimi ruum assalaamu ala man ittaba alhuda nekk na kon xiraq moom ñooy daal di <clears throat> jox ko leetar ba mu daal di koy ibbi dañ caa bindoon bismillahi rahmaani rahim <clears throat> raq la ab euh, titre la bu ñuy jox ci jamono ju buur yi xam ñooy Perse yi mu ñu ko joxee lettre bu xool ko ibbi ko yaa jee bismillahi rahmaani rahim mu ni téer bi mi ngi jógee ci kam ay Muhammad jaamu yàlla bi dag yonentaam jëm ci Hiraql buuru buuru Rome wala boog xeex ñoom titre bu doon jox buuru Rome buuru Rome la naam <coughs> mi nekkoon asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa tabal huda mi nambale mooy bismillahi rahmaani rahim wa amalan bi xadis kullu amrin zi baalin ay xaalin wa sha'nin yuhtamu bihi shar'an laa yubdaw fihi bismillahi rahmaani rahim fa huwa aqta bu ñu def xadis xadis boo xam ne Ibrahim am nay wax ci nekk te ci gën a lënk si xam mooy tadif ko waaye dañ ko mën koy indi lu bare bare mooy bépp mbir boo xam ne dafa am dafa am solo dafa am solo ci dañ koy yittewoo ci sharia loolu waxi Cheikh Mohamed Ibrahim Ali Cheikh la mooy da ko tafsil ay kull amrin di baal ba may xadis bi laa yubda'u fihi bismillahi rahmaani rahim ay xaali wa sha'nin yoxtam bi shara loolu sarx sarx la ci lan mooy vie baal <clears throat> mooy kon loo xam ne dañ ko ittoo dafa am solo te tàmbale ñu ko bismillahi rahmaani rahim foo aqta day doon loo xam ne dafa euh, dafa dafa dafa dëgg wala sax est-ce que ay xaalis ma sha'ni waxtaan bi shar'an laal la du wax Cheikh Maodo Cheikh la dafa ñu xadis mais vérifié ma naa ko vérifié xool ndax euh, ay xaalis ma sha'ni ba tey dafa bokk ci laftu xadis bi mooy raawi bi moo ko loolu mooy ad-zaahir raawi moom moo ko sharx comme ni mu sharxee. innama fa huwa aqta ci ñu ko riwaaya maana na ñëw ci dafa nekk fa huwa abtar ñëw ci xadiisu abu hurayra ñëwee bi ñëw ci lafz kullu kalaamin aw amrin li baalin la yuftax la yuftaxu bi fa huwa abtar aw qaala aqta mooy bépp mbir benn bépp wax boo dañ koy tàmbale dañ ko tàmbale ci tudd boroom bi da wax ju dagg la wax ju wax ju dëgg la ab zahir mooy ne eh, ñoom la ñëw ci raxtu eh, riwaaya bi mu indi daf ca am sharx bi ay xaalin wa sha'nin naam ay xaalin eh, wa sha'nin al xoolal al muhashi mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy ajale bokk riwaaya bi ni ci xatib al baghdadi naam fi al jaami al xatib al baghdadi fi fi al jaami moo ñëw ci riwaaya bi ni xam ne kooku de siiw mooy bi nga xam ne moom la ah imaam Ahmad génn ci al-Musnad di xadis Abu Hurayra radiyallahu anhu kullu kalaamin aw amrin li baalin la yuftahu fiihi la yuftahu bi dhikrillahi huwa abtar wala kal xadis bi nga xam ne mooy xaqiiqu yu bëri wala ñu koy euh, malgré ñu ne ci chaîne yu bëree bëri <coughs> euh, dañ koy dañ koy tadaifal wallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li cosaan kon cay bindam mooy daan wax bismillahi rahmaani rahim su fekkee ne xutba la boo xam ne du bind mu tàmbali bi alhamdulilah comme ni nga xam ne Cheikh Sërmi rahimahullah noonu la boole yoo xam moo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko daan tàmbali mooy su fekkee ne bind la la cay cosaan mooy tàmbali bismillah man xam daaw indi li nga xam ne mooy eh, sant borom bi alhamdulilah inna alhamdulilah xutbatul xaaja Euh, loo xam dafay lambok tagg boroom bi daal di koy daadi koy keñ <clears throat> su fekkee ne bind la su fekkee ne waxla la euh, la cosaan mooy tàmbale euh, ca li nga xam ne mooy ca jëlbeen ga tàmbale li nga xam mooy sant boroom bi daal di koy daal di koy keñ wallahu wallahu alam la te boroo xam yu bari seen téere noonu ñu fay tàmbali koy tàmbale ci tàmbale bismillahi rahmaani rahim teg ca li nga xam ne mooy luy dellu ci keñ keñ boroom la la cosaan ko ci mooy tàmbali bismillahi rahmaani rahiim lay cosaan cay wax mooy tàmbale ko li mooy kañ wallahu taala aalam من هذا وهذا المؤلف شروط الصلاة من téere bi xam mooy téere yi di shurutu faw jàngal ko ñi nga xam ne ñooy ñu nekk tàmbali xam-xam la budda minha kal usul comme ni nga xam ne ñu jàngale ko comme ni ñuy jàngaleel usul li mu naam nga xam ne ñi nga xamee ne dafa war ñu daal di boog dafa doon loo xam ne dafa yell ñu jàngal li nga xam ne mooy ñi tàmbale ci xam-xam sakku xam-xam usul salaas noonu la yellee ñu tàmbale ñi nga xam ne ñooy sakku xam-xam tàmbale leen téere mel ni di shurutu euh, shurutu salaa <coughs> dafa umudul islam wa hiya salaa naam ndax euh, li nga xam ne moom mooy julli mooy colonne vertébrale li nga xam mooy mooy l'islam colonne vertébrale boobu mooy euh, mooy mooy julli mu ne laha arkaanun wa waajibaatun wa shuruut <clears throat> mu ne fi umud islam wa hiya al islam laha arkaanun wa waajibaatun wa shuruut euh, li nga xam ne mooy julli mooy colonne vertébrale u l'islam mooy pilier bi euh, dafa am ay shuruut am ay arkaan am ay waajibaat wala boog dafa am ay arkaan am ay waajibaat am ay shuruut naam moo tax boroom xam-xam bi wala boog téere bi la mu njëkk indi mooy fi indi li nga xam ne moom mooy arkaan la aju ci shuruutu shuruutu salaa moom ñëw shuruutu salaa ba muy tudd wudu mu daal di indi furudul wudu wa shuruut ah mu daal di indi wa shuruut mu daal di indi li nga xam ne mooy obligation julli ak li nga xam ne mooy shuruut wudu ba muy daal di tudd wudu mu daal di xaabaabal istidraaj daal di indi tafsiru alfatiha tuddaale lenn ci leen mooy tuddaale li nga xam mooy waajibaatu salaa ak li nga xam mooy li tàqale diggante ruknu wal waajib naka la ñuy lan nga lan mooy différence rukn ak li nga xam mooy waajib fàttali ni ko bind ab xanbali la ndax li ñuy wax nii day dellu ci al madhab al hanbali nekkut na loo xam day walab jeneen madahib yi mooy tàqale gi ñuy def nii ci tàqale lan mooy al waajibul wa rukun euh, madhab al hanbali dañuy tàqale al waajib ak li nga xam ne moom mooy al rukun donc téere bi shurutu salaa la moo tax mu ne shurutu salaa tisa dañ ñëw ci lan mooy tàqale chart euh, wal waajib ak li xam mooy rukun la churtu lugatan suñ ko waxee chart ci alluga mooy calaama mooy mandarga wa sharcan mu ne maa laa yatimu almashruutu biduuni li su ko sharcan nag mooy loo xam ne lañuy la muy chart la mu doon chart su ne mbir mi chart la mooy la nga xam ne mooy chartam moom du mat lu dut ne moom dafa ñëw mooy la ñuy chartlu du mat lu dut ne chart bi dafa dafa dafa ñëw am na yenn ci usul yi dañ koy lañ koy xamle mooy ma yalzam min adamihi al adam wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun li zaatihi ñoom ñun euh, usul lañu faral wax ne lan mooy acharte ñu waxee mbir charte mooy ma yalzam min adamihi al adam mooy loo xam ne su fa nekkut su fa mbir ba mu nekk charte mënut a ñëw mënut a mooy moom su dàqoo rek mbir ba mu doon charte moom day dàqu waaye nag moom amam. du tekki mbir ma am ci jëmmam mooy charte su nekk su dàkkoo mbir ba mu doon charte moom day dàkk moom mun mënuñoo mbir mënta ñëw nekk te ñu ne am na chartam bu fa nekkut waaye nag charte mën naa ñëw waaye jëmmi charte ba ñëw tekkiwut ne jëmbi mbir mi ci moom ñëw na <clears throat> kon loolu mooy chart mooy loo xam ne fekkee ne dafa dafa dàqu la mu doon chart day dàqu waaye nag ñëw moom taxut mu daal di mu daal di mu daal di ñëw hada min adamihi al adam naam zahiru annahu ida ulima udimat as-salah mooy soo nekkoon li chart la ci julli su chart ba dàqoo jullit ba moom day dàqu mooy dàqu ga muy dàqu fekk danga ko def sax mooy danga ko ñëw daal di koy def euh, ci mu am ci gémm waaye charan dafa dàqu mooy la nga def du julli masalan su ne la tahaara bokk ci shurutu sala nga jow di julli te laabo julli nga julli soo amee tamit nga xam dàqu na ci charan loolu du wopp euh, du wopp dab julli <coughs> wala benn fekkee benn rek ci li nga xam mooy shurut yi benn su fa naam la ci des day dàqu <coughs> mooy benn su ko dàqoo benn charte di dàqoo jullit ba day dàqu du am mooy soo ko jullee soo ko defee tamit na ko defee nekkul defin ko xam ne loolu ko digle kon day mel ni lu amut day mel ni maadum ndax charan julli goo kenn jàppee ko julli li des ci li nga xam ne mooy taarif bi wala yalda min wujudihi wujudu wa adamun li daati lam cay bëgg indi mooy nga bañ a jàpp ne nga mbir su fekkee shuruut ya mat na rek mbir ma am na nekk ki mën naa matal shurut yëpp fekkee julli wut julli gën du am su fekkee nit ki juróom-ñeenti shurut yi ñuy tudd ni ñu ko tudd ci kanam mate na ne lépp <clears throat> waaye julli wut taxut julli ga am kon nekkut ne charte dafa nekk rek charte boobu noonu charte suñu matee rek wala charte dafa ñëw rek day amal ba ca des faaw mbir ma nga amal ko mu doog am wa dama ne laa yudunna anna shurut ida wujidat wujidat as-salah mu def na kon charte bi su ñëwee rek bu julli ba ñëw na fa iza tamma ash-shurut at-tis'a fa laysa bi atin bi mooy soo defee juróom-ñeent yi ñu tuddee soo ko defee loolu tekkiwut na julli na faa julli nag naam wala budda min as loolu lay dàqu li ixtimal ci eh, li nga xam ne moom mooy eh, qayd bi ci charte bi wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun li daatihi ci benn wet wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun li daatihi mooy ñaari mbir lañ ci ixtimaal mooy ne chart <clears throat> bu laa di mbir mi chart la ca chart boobu daal di mat nga ñëw def chart boobu loolu tekkiwut ne day war ci yow sa nga daal def mbir ma wala boobu mbir mën nga ko def mu wér ndax yeneen shurut mën nañoo manqué moo tax chart ñëw na chart bi ah, def naa ko tekkiwut mooy wala adam min wujudihi wujudun wala adam min zaati mooy ñëw gi charte gi ñëw taxut mbir ma daal di ñëw ndax mën nga indi charte yeneen shuruut daal di dàqu su boobaa charte ba ñëw na waaye am na shur am na maane mooy ñàkk shuruut gi nga xam ne am na lu tax mu daal di dàqu maane da dafay am am lu ko tax lu ko tere am man ma waane boo tax mu ñëw tekkiwut ne soo defee am na masalan suñ la waxee ne duxulul waqt charte la ci julli <coughs> waxtu bi daal di dugg charte boobu ñëw na waaye su fekkee ne jàppoo nga daal dem daal di julli taxut julli daal di daal baax julli ko wérul kon day benn julli gi dafa dàqu kon charte gi mu daal di ñëw moom taxut mbir ma ñëw ci jëmmam loolu benn ixtimaal ci qayd bi ndax charte bi mën naa ñëw pare am maane bu tax mbir ma du baax mbir ma dàqu wala ñu ko Cheikh Mouhamed Ibrahima Cheikh indee mooy li tegtale mooy ne charte yëpp su ñëwee nag foog nga jëf mbir mi maanaam ixtimaal la bi mooy charte yëpp mat na tekkut ne mbir mi léegi moom ñëw na mooy mbir mi foog nga jëf ko nag mu daal di koy nga amoon ko mu doogo mu doogo am xam ne mooy charte nag moom la chaque bi soo ñëwee du tekki tamit ñàkk mbiru ñàkk dàqu dàqu mi amma wujudu charte fala yatarattab alayhi shay'un li taratab min adamihi adamu sadaa kon ñëw charte moom du am dara lu muy lu muy lu muy jeexintal ci mbir ma jeexintal nag mooy su taqoo su ñëwee nag naam foog mbir ma daal di koy nga def ko su daqoo mbir ma mënta am su ñëwee nag amee moom li amatul benn taasir bu ñu am lu doot nga daal di jëf la soo ko jëfee nag ci la ci la ñu wax ne julli ga charte yi ñëw nañ kon mat na suróo di mat nañ kon euh, kon mat na <clears throat> naam lan mooy tàqi al ruknu wa shartu wal waajib a shartu mooy loo xam ne niñ ko xamlee mooy foog mu ñëw moom su ñëwut mbir ma mënta baax waaye li koy ràññaleeg li nga xam ne mooy ar rukun ak al waajib a shart moom dafa bokkul ci jëmmi mbir ma bu doon shart moom ci bokkul ci mahiyatu mahiyatul amr mooy su fekkee dañu as-salaa li ñuy wax ne charte la te bokkul ci jëmmi mbir mi bal hiya xaarijuha fa shurutu as-salaa laysat min nafsi as-salaa bal hiya xaarijuha suñ la ci julli moom bokkul ci jëmmi julli lu génn julli ga la mathalan soo jëlee al-wudu jàpp gi ngay ngay jàpp jàpp bokkul ci jëmmi julli mooy suñuy wax julli jàpp jàpp leneen la moo julli moom moo jiitu moo jiitu julli ga mm, su nexee satru awra muur say cër naam muur cër bokkut ci julli gi moo génn dafa génn julli ga mooy jiitu mooy jiitu mooy jiitu gul julli gi <coughs> su nexee mbir mi rukn la ci ci julli mooy mbir ma moom faaw amit moom su amee su dàqoo mbir mi day dàqu mooy moom su dàqoo mooy rukun si julli su rukun ba dàqoo julli ba mënta wér waaye li ko wutale charte mooy rukun moom dafa bokk ci julli ba mooy rukun bi moom min mahiyati salaa moom dafa lam julli soo nee li xam ne moom mooy allahu akbar ci julli gi la bokk mooy bi boobu julli ko la bokk ca ndax dafa bokk ca biir moom ak charte naan bu julli ko du baax lu ko wutalee mooy charte moom dafa génn julli ga waaye nag day ànd ak moom moo koy jiitu waaye day ànd moom ba julli ga jeex day ànd yàlla ba mu jeex moo koy jiitu waaye moom ba jeex matalan soo ñàkkee euh, ci biir julli sa julli yàqu na waaye laab gi mooy jiitu gi soo demoon biir daal di muri say awra ci yenn murit gi te julli jeex na kon charte day moom nit ku julli mais dafay ànd moom ba julli gi daal moom rukn moom julli gi lay àndal moom ci julli gi la bokk day ànd moom la julli la bokk moo tax julli daam shuruut am li nga xam mooy rukn moom li nga xam ne tamit waajib <clears throat> la moo tuddee waajib ak rukn ak rukn waajib fi muy tàqalikoog rukn li ñu wax ni mooy ci al madhab hanbali ni ñu tàqale ñoom julli nañ koy tàqale ci chart rukun waajib ak sunna sunna li nga xam ne moo jiitu julli gi moom bokkul ci maaxee bi bokkul ci jëmmi mbir mi mu ne gis ne ñu bari ci yox ci al iman ñun sax dañuy jàpp ne dañuy jéem a jumloo yenn borom xam ne leen sànni irja waaye soo seetlee seen seen wax ba ci ba ci biir sax mën nañoo tabbi ci det yaatu yëguñu ko dañuy jël yenn saa yi loo xam ne ci biir iman la bokk ñu koy def charte suñ gisee ko ko dàq ne du charte ñu daal di koy sànni ci der jaate xoolee mbir mi ñoom charte suñ ko waxee mbir askan bokk ci mbir mi euh, ci borom xam yi dañuy faral di ñeen dañuy faral di xool benn wet ci mbir euh, wax joo daan ne mbir mi charte la ci iman am ñu ko daal di nafi am ñu ko saxal isbaat ko ñoom ñu nekk ci dëgg ndax dañ koy xoolee ci genn wet gi. loolu lañ koy xoolee charte la ci euh, jublu ñu ci génne ko ci al iman waaye nag daa bokk ci li nga xam ne mooy tax al iman waajib daal di mat am ñu ko xoolee ci benn weer gi daal koy daal di koy nafi xool ne taxut bokkut ci liy tax iman asul iman daal di mat ñu daal di koy dàq yenn saa yi ñu daal di koy euh, dàq charte wala saxal ko ñu daal di koy askan al murji'a wala askan al xawaarij xasba nit ki lam ca lam ca jublu ala kulli haal charte suñ koy faral di wax mooy loo xam ne def xarajul maahiya ar rukn moom daaxilul maahiya te bokk ci julli ji lu ko wutale waajib ñaar yëpp dañ koy faral di traduire en français obligation wala li war ci wolof donte li gën a jub ci tradition traduire ko xam ne moom mooy euh, ci français rukn mooy pilier waajib mooy obligation ci wolof la àlla nga ne rukn mooy cosaan nga xam ne moom mooy euh, obligation nga def ko wareef al waajib ak rukun leen tàqale ci julli lu jar a jàpp la nag ndax bokk na ci liy dimbal nit ki mu jéem xam ni muy defaree julleem ci lañ ko gis su fekkee dafa juum ci julleem mooy tàqale gi muy tàqale mbir yi ci madhab hanbali li nga xam ne mooy al waajib moom li ko tàqale ak rukun mooy rukunu du dara du ko du taxaw place moo xam na nga koo bàyyi bàyyi goo xam ne bàyyi tayeef la wala bàyyi juum la day yàqu julli mathalan su ne la bokk ci arkaanu salaa soo indi rukkoo moom julli ko mënta wér moo xam da nga koo fàtte moo xam da nga koo da nga bàyyi ci tayeef soo ko bàyyi ci tayeef julli soo ko bàyyi ci fàtte tamit soo ko fàttil ko faaw nga daat ko indi lenn mënu koo remplacer al waajib nag soo ko am amdan mooy tay ko mu rukk ñoo yem day yàqu julli waaye fekkee da ko koo bàyyi ci fàtte ba ek ci foo xam ne mënatoo koo mënoo koo dab dablu wala boog mënoo koo dabal su boobaa sujudu sahw daf koy remplacer foofu mooy tàqale rukn tàmbale tàqale kooku al waajib al waajib kon dafay yàqu julli ci tey fekkee ne fàtte la ba mu daal di koy ba romb ko naam sujud daf koy sujud daf koy daf koy defar rukn ak sujud mënu koo defar moom bis boo ko fàttaliku xatta ci ginnaaw ba nga jullee ba pare faaw nga daal di koy indi rukn ba pour julli nga daal ndar yi dugg man da nga koy indi dinañ ca dinañ ca ñëw ci yeneen i dars li xam sunna nag ci sola waxee ci mazhab hanbali mooy loo xam ne eh, nekkut rukkunu nekkul waajib <coughs> mooy lan kon kon nga bàyyi ko ci tayeef ak nga bàyyi ko ci li nga xam ne moom mooy eh, ak njuumte du yàq dara ci julli loolu yëpp nañ ci nañ ko gis ci ci téere bi kon téere bi ñuy jàng daf ñuy indil mooy shurutu sala naam li nga xam mooy arkaanuha ak waajibaatuha ak li nga obligation lii mooy téere bi ci li xam ci lay ci lay lambool li nga <clears throat> nit ki daan koy takk mooy takk ko ci ak jëf loolu moom mooy waajib mooy bi nga xam ne nit ku mënu koo mënu koo mënu koo génn mooy foog mu takk ko ci jëf mooy jullem foog mu làmboog surur ya làmboog li nga xam ne mooy arkaan ak waajibaat yi donte soo ko waxoon li gën a wér am na ñu koy ñenn ci xudusage eh, muy tudd ci ñenn ci eh, eh, boroxoon maliki di <coughs> ko loolu si gën takku ko mooy takku jëf mooy nit su fekkee ne na muy julli dina indi waajibaat yi dina indi shurut ya dina indi li nga xam ne mooy arkaan yi donte soo ko limal mun la wax nangam ak nangam la su jullee tamit bis bu juumee dina xam ne nii la ko war a nii la ko war a dindee kooku na loo kooku julleem wér na wax ju wuteeg loolu wax ju ju shaad la ñu koy askan al uuf yi lañ koy askan rek ñu kenn sëriñ Sénégal yi ci benn téereem bu mu bind euh, mu ngi ko cay mu ngi ko cay joxoñ donte moom it sax tarjiixu ruuxu uuf yi kooku ala kulli xaal li nga xam ne mooy wér mooy ne nit ki moom faaw mu takko takku jëf mooy julleem faaw mu làmbu mbir yi donte mun na la koo bañ a limal ne la mbir tàngam rukk na bi bi waajib la bi bi charte la mën na koo bañ a mën na bañ a xamal ne ñaata soo ko ñaata charte la ci julli mun na bañ lim xam ñaata charte la waaye rek su koy jëf moom suy julli moom ci dina matal charte yëpp soo ko lim laa julli arkaan ñaata la mun na la bañ a limal ñaata arkaan waaye suy julli moom dina leen arkaan kooku julleem euh, kooku julleem julleem wér na kooku julleem dafay. day wér donte takku ko takku goo xam ne takku ko takku xol la ñoo ngi jégul xam naa dañuy ne moom dars ginnaaw maghrib te léegi maghrib jot fii kon te xam naa dañuy yemle dars bi fii rek mu nekk euh, beneen encore muqaddima donte am na mbir yu ci dolli yoo xam ne indi ñu woon indi ko woon ci yeneen duruus yi moom su beneen yoon ko jëlaat doog a tàmbale ci li xam ne mooy shuruut yi ni mu ko indee ijmaalan ñu taxaw ci benn par benn ak li ak sharxu Cheikh Mouhamed Ibn Ibrahim ali cheikh rahimahullah wallahu taala alam <coughs> barakallahu fikum sa sodel asanallahu aleykum kon xam naa peut-être dañuy jël mbo dañuy jël ay question wala ñu bàyyi ba beneen darsi bi rek incha allah salaamaaleykum Cheikh Mouhamed naam salaamaaleykum yéen a ngi may dégg Cheikh ma déggu ma la de xaw ma ne may dégg man euh, salaamaaleykum wa rahmatullah Abou Mouhamed yaa ngi fi yaa ngi may dégg waaleykum salaam waaw Aliou salaam maa lay dégg dama doon laajte ndax après dañuy dañuy jël ay question wala ñu bàyyi ñu reporté ko ba semaine prochaine quoi. waaw su fekkee am na question mën nañu ko jël cinq minutes rek nga xam naa am naa tout temps ah, pour. Euh, ah kon mbokk kon incha allah si am ay laaj rek man euh, signalé wu. <coughs> xam naa di tan bi lay doon bu nga tan bi bokk ci mooy ak ji euh, taxarri ibaaraat yi mooy képp kuy wax ci li nga xam ne mooy julli. wala ci jaamu yàlla yi ci loo xam ne ci ab madhab lay dellu ngay préciser donte naa gis lu mel raajix ne lii mooy waxi madhab la Sénégal fa mbett na tendance boo xam ne ñun ñu ba day dekk ci bopp awaam yi dafay doon loo xam ne seen day naan seen xel man jàpp ne loolu mooy euh, la jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ku wuteeg loolu sax ñu daat lay jàpp ne la nga def baaxut wala daat lay ram yu bil jeexal Sénégal ñu koy doxale mais dañuy faral di jël loo xam ne waxu madhab la ñu daal koy jël def ko waxi borom bi ko yonent loolu dafa jar di préciser mooy su fekkee ne lii nii waxu madhab bi la te daa am ab dalil am na adilla ñu ngi ciy jafandu ñu daal di joxoon ne lii waxu madhab bi la yëpp donte nag mën nga jox daal ne raajih la loolu dafay dimbali nit ki nga xam ne mooy jàng su demee daal di gis lu wuteeg loolu du jóg loolu du gaawtu am xam ne kii la mu wax la mu jëf dafa nekk ci madhab sangam léegi Sénégal ñu bari ci tuuraat na ci euh, ñu nekk al mutasawwifa leneen jàngal lenn leneen jàngal lu lépp sax lenn rek la ñuy cof ci madhabal maliki lépp luñ gisatu wuuteeg loolu dañuy jàpp nu diine <laughs> saa gis ñu daal di jël programme bu mag wax am mbiram ñu daal di jàpp ne dafa da da réere mbir di ko di ko di ko jéebaane jàpp ne di ko ram ñu biir jeex ndax jàpp nañ ne la daa wam lu wuuteeg sax te yenn saa yi la benn lay doon wax ci biir madhab maliki sax doon loo xam ne sax mën na bañ a doon sax rajih fil madhab wala mashhur fil madhab yaa jël ko tasaare ndax loolu la leen jàngal loolu nag njuumte ñay jàngale la wala leen di joxoñ nañ leen di mooy li nga xam ne mooy sharia lam euh, loo xam ne soo koy askanale charia na doon mooy la nga xam ne moom la charia daal di tëral li nga xam ne gisuñu borom xam la seen euh, seen ijtihaad la askanale ko ñi nga xam ne ñoo ci ijtihaad nam seer tarjix nga daal tarjix indi la nga xam ne moo jàpp ne moom la alquran na sunna daal di euh, daal di daal di sax bon dañuy préciser ne fiq bi ñu jàng nii ci téere bi ni donte yenn saa yi mën nañoo génn la mazhab bi dox mooy mazhab al hanbali naam so ni ñu gisee tàqale mbir yi ci churut al arkaan wal waajibaat as sunan soo demee ci yeneen madahib yi doo fekk tàqale googu soo demee ci mazhab malikiya am na geneenu tàqale gu ñuy tàqale gu wuteeg loolu waaw sunna am nañ seen tàqale ñoom ñu ni ñuy tàqale ar rukn ak al waajib ñoom duñ ko tàqale noonu wala bokk al hanbali al madhab hanbali mi tàqale ar rukn al waajib ñoom duñ ko tàqale duñ ko tàqale noonu ñu bàyyi ko xel soo demee ci yenn saa yi ñu tudd benn mbir charte nga dem ca mazhab Euh, comme xanafi yi gis ne lañuy euh, lañuy jël niya def ko ci mooy chart ñu ko def li nga xam ne mooy rukun ba balaa ñoo julli taxaw taxaw boo xam ne xaw a yàgg la ngir rukun bi daal di li nga xam mooy niya bi daal di daal di ala kulli xal mooy nga xam ne kon suñu jàng ci fiq fam nuñuy jàng yam na fiq boo xam ne koy jàng mu doon daal di jugee ci xam mooy ahadisul ahkam comme ñuy jàng fiq Eh, te mbokk yi benn noonu lañ ko jàngee Sénégal mooy cal bulugu marat masalan kooku day ñëw day jël li nga xam ne mooy xadiisul ahkaam mu daal di ñëw ca dalil bi lay tàmbali indi la ca boroo xam wax indi furooy an daal di tarjix <coughs> ku jàngee noonu la fekk ne mbokk day doon des fois ci doxalin day xaw ko xaw ko doon catégorique parce que li muy jàng da koo jëlee ci dalil bi adilla bi day xaw a tamit boo muy bàyyi xel ne lam déggee ci xadis yooyu ñeneen mën nañ ko bañ a déggee noonu mu nga xam mooy tariqatul muhaddisiin Cheikh Albani rahimahullah gis ne fiqam ci noonu la noonu la demee te almuhadditun tam noonu la ñuy seen fiq noonu la xaw a demee li nga fa ne tàmbale mooy ci nas bi am beneen tariqa bu wér la tamit te moo gën a yomb mooy daal di jël al fiqul madhab yi jël ci benn madhab taxaw ca mooy madhab maliki wala hanbali la di ko char maanaam doxat li nga xam mooy lenn ci dilla naam ngir daal koy yar nit ñi ñu daal di magal eh, li nga xam mooy waxi yàlla ko jontaam kon loolu mooy loo xam ne eh, su boobaa day jar la nga indi koy askan ci nga ko ni ka day indil xam bekk akub yonentaam wallahu taala alam hamdik wa ashhadu eh, barakallahu fikum sa sodel day mel ni am na benn question bu rot doon kii quoi wala ma laajte ndax ma ko wala ñu bàyyi ko ba. naam eh, eh, day laajte dafa doon laajte ndax eh, <coughs> li nga xam ne mooy yéene intention ak niya ndax dañ koy def laataa ñuy am am déet naam. naam mën nañu lu ci ñëw mooy ne yéene damay li nga mooy wuruut loo xam day wàcc soxal yéene la yéene loo ëmb la bokk jàppul ak jafe gi ko nit ñi jafeel mooy nit ki soo daal di jugee ci kër message war a julli jàkk kooku. lu dul muraad mu ndof gu ko jàpp moo dañuy wax ne benn borom xam benn waaye mos nañu di ko laaj ne ko damaa jógee sama kër <clears throat> dem ci dex ga ngir sangu set dem sangu set ba ñëw daal di ne man yéene wu ma woon borom xam ne ko gis naa julli ne ko nan la ma julli di wàccee nga ne da ngaa lu fekkee ku wér mënoo jógee sa kër dem ba dex nga ngir sangu ji set te yéene wu loolu daf rek moo ko mën waaye waaye jëm ji mu jug dem ci yéene na parce kon nag ku yéene loo xam ne dafay lay doon loo xam ne dañ koy euh, dafa jafe nit ki su fekkee dafay juglu julli rek ba mu demee jàpp jul boobu lay yéene daal di yéen daal julli lañ ñëw nag ndax léegi day yéene waxtu bi day yéene julli gam yi génne gam yi loolu nañ ci ñëw nañ ñëw tax yéene lees du wax ci ci ci làmmeñ wala lees du lox loolu dinañ ñëw ci ci dars bi wala kulli xaal yéene mooy mujarrad mooy lu xalaas fekk dogg ko dagg ko mooy dagg ko nekkul mu fàtte ko yenn saa nit mën naa fàtte loolu nit ñëw it fàtte daal di dog waaye dagg yéene mooy dok yéene mooy am yéene daal ne man yéene tuuma mbir ma loolooy dog yéene loolu lépp dañ ci nit ñëw bi lay subhanahu wa taala wallahu alam alam barakallahu fikum euh, kon yaakaar naa mën nañoo tëj jotaay ba semaine prochaine incha allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa